qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana za'iimun bi baytin fii rabadil jannati liman tarakal miraa'a wa in kaana muhiqqan wa bi baytin fii wasatil jannati liman tarakal kadiba wa in kaana maazihan wa bi baytin fii a'lal jannati liman hasuna xuluquhu rawaahu abu hadiisin sahiih rawaahu abu daawud bi isnaadin saxiix az-zaa'im ad-daamin qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah <coughs> mu ne mu ne wa an abi umaama hadiis bi mu ngi koy jëlee ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abu umaama turam moo doon suday ibn ajlaan al-baahili ko joowoon ci Euh, waa waaso woo wële euh, radiyallahu anhu taalibe la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala dëkkoon Hims fële ca Shaam mu ne qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ana man za'imun al imaamu Nawawi ca suuf mu ne az-za'imu ad-daamin mu ne az-za'im mooy ad-damin mooy ku garanti kon ana man yonent bi saa saa am za'imun maa garanti bi baytin ci kër ci pale ci njëndi fii rabadul janna waaw kër goo xam ne ca rabadul janna la nekk waa lan mooy rabadul janna <coughs> rabadul janna mooy ca suufam ak ca wel wala ca wàll ga ca wet ya boo duggee biir àjjana ca suuf wala ca wàll ga ca wet ya waaw waaw ca biir ajjana ci enceinte ajjana man maa fa garantil kër li man kër go koo ko garanti leen tubaab saa sam li man tarakal mira ngir képp koo xam ne bàyyi na li nga xamante ne mooy werante mooy aljidaalu mooy werante ku ko bàyyi wa in kaana muhiqqan même bu amee dëgg na bàyyi bu mu fi nekk di polémique wala kii kii di wax kii di wax non yaa am dëgg waaye def ko boo ko defee yonent way saa bàyyi ko ngir yàlla nee na maa la garantie kër googu allah <laughs> waaw wa bi waaye maa garantie kër kër nag du benn kër nii suñu kër yaa ah non wayow way pare nga la lan <laughs> njén fii wasatil janna ci diggu àjjana waaw kële ca wàll ya ca enceinte ca biir ajjana kii nag deuxième bi jàppal ci wasatil janna ci diggu ajjana allahu akbar centre ajjana ci digg bi maa fa garantir kër li man ñeel képp koo xam ne tarika tarakal kadib bàyyi na nar bàyyi na fen bàyyi na wax lu amul wa in kaana mazihan même bu dee day plaisanter wu day day fo waaw mooy yow fexeel ba sa làmmeñ booy fo bu ci fen génn même boo naan walla waa ji c'est un kii nu mu tudd gaa yooyu eh, di reetaan humoriste humoriste même bu dee loolu la fexeel yow ba fen bu mu génn aw wax ju amul bu mu génn sa lame waaw même bu dee da ngay kaf da fo ak koo man di fowal boo bàyyee wax lu amul man yonent fee saa saa maa la garantil kër ci biir diggu diggu àjjana kon ñaar waaye xoolal bi gën a kawe nag mu ne wabi baytin waaye maa garantil ba léegi kër demeure waaw palais njëndi bu rëy fii alal aljana ngir kan liman xasuna xuluqo ñeel ki nga xam ne nag ay jikkoom dañoo rafet allah <coughs> mu ne lii xadiisun xadiis la saxiixun bu wér waaw bu wéex a wéex a wéex bu wér la rawaahu solo na ko Abu Dawud de muy al imaam Abu Dawud mi solo woon xadiis bi ñu génnoon <coughs> ci jataayi ban bi ñu génn waa na Aisha bo waaw kon bi isnaadin ci sanad càllale boo xam ne saxiix bu wér la az-Za'im gis nañ ko léegi xadiis bi laal imaam daal di indi muy avant dernier bi laata euh, muy tëj am na xadiis boo bi mooy boo ci jàllee beneen ak xadiis a ci def léegi xadiis bi laaj bi mooy est al imaam kefee ko solo imaam Abu Dawud dañ naan la waaw bii moom moom dong ci wér amul kenn ko fekk ci waa kutubu sitta waaye du imaam Ahmad sëriñam bi même imaamu Daarimi fekku ko ci al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah mu ngi ko indi ci awwalu kitaabil adab baabun fi husnil xuluq ah buntu bi lum la wax yi doon nañu hadiisu Sayyidina Abu Darda bi fii la ko indi woon moom nii ah hadiisu Sayyidatu Aisha biñ gisoon bii passé ci buntu bii la hadis sayyidatu Aisha bi ginnaaw hadis sayyidatu Aisha bi te ceeteg hadis sayyidina Abu Darda bi ma min shay'in asqala wala asqalu fil mizan min husnil xuluq après nag ci la teg hadis bi mu ne haddathana Muhammad ibn Usman ad-Dimashqi Abul Jamaahir wala Abul Jamaahir Jamaahir mu ne ki ñu nettali mooy <clears throat> Muhammad ibn Usman ad-Dimashqi di Abul Jamaahir Jamaahir rahimahullahu ta'ala at-Tannuukhi Muhammad ibn Usman at-Tannuukhi Abu Abdirrahmaan ah. ad-Dimashqi rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana nettali nañu <coughs> moom mi imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib nee na thiqa mu ne qaala mu ne moom haddathana nañu Abu Ka'b Ayyub ibn Muhammad as-Sa'di mu nekk ñu nettali Abu Ka'b eh, tuddoon Ayyub ibn Muhammad as-Sa'di am nag ñu ne eh, kii Ayyub ibn Musa la am ñu ne waxat leneen Ayyub ibn Sulayman Ayyub ibn Muhammad nangam ak nangam ay kii muy Ayyub ibn Muhammad am na ne Ayyub ibn Musa ñi ne Ayyub ibn Sulayman antroit mooy Abu Ka'b as-Sa'di al-Balqawi rahimahullah ad-Dimashqi ci waa Balqa la bokkoon ci peggu Dimashq yi moo tax ñu ko doon kii moom imam al-Hafiz nee na saduq rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani nettale ma Sulayman ibn Habib al-Muharibi ki nettal mooy Sulayman ibn Habib al-Muharibi di Sulaymaan ibn Habib Abu Ayyub ñi ne Abu Bakr ñi ne Abu Thabit al-Muharibi ash-Shami ad-Dimashqi eh, ad-Darani al-Qadi juge la woon rahimahullah moom al-imaam nee na siqa ci Taqrib at-Tahdhib imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah an Abi Umama mooy càllale waa Sham <coughs> an Abi Umama moo ko jëlee ci Abu Umama di Sudayy ibn Ajlan ibn Wahb ibn Amr ibn Amir rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu taalibi la woon ci Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dëkkoon Sham mu ne annahu qaala mu ne qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ana za'iimun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al-miraa wa in kaana muhiqqan wa bi baytin fi wasatil janna liman taraka al-kadhiba wa in kaana maazihan wa bi baytin fi a'lal jannati liman hasuna xuluquhu Allah xuluquhu voilà kon laa ilaaha illallaah hadiis bi nii hadis bi ginnaaw bi ñu gisee taxrib bi waa lan mooy lëkkaaleem dañ naan la lëkkaaleem ak suñu bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk ah mooy que ne <coughs> yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jël ay garanti loo waaw moom rek ka fi mën a garanti lu leer <laughs> waaw képp koo xamante ne nee na da garanti waaw <laughs> yow nga seetaan li ngay wax <laughs> koo xamante ne ay mbirum daraa ci wóorut. yonent bi alayhi salaatu wa salaam Habibur Rahman waaw ku mu garanti borom bee ko garanti waaye nag ay gaa yoo xam dañuy tëb fee naan ñoom dañ koo roy ñooy nonoo yonent bi alayhi salaatu wa salaam di garanti nit ñi loo xamante ne nii jógewul lu dul seen bakkan ay caaxaankat lañ waaw yow koo xamante ne nii pratique religieuse am rëq-rëq yu mag a ci nekk kooku bu la nee maa la garanti yow bu yoboo yow ko da ngaa warul a tiit <laughs> da ngaa warul a tiit koo xamante ne nii nu mu def ak julli boo ko ci xoolee jam ko ci yu bari kooku moom bu la nee maa la garantir dara am mbaar sax yow bu ko gëm waaw yàlla tere yawmal qiyaam mu naan moo lay moo lay res waaw laaj ko léegi bu ma faatoo man moom ah saa yi fan laa lay gis nit ñi dina bari de <laughs> waaw dina baax rek moom du doy waaw yeneen tubaab saa saa am ne man maa garantil kër njiin di pale waaw. ci wàllu àjjana yi pour képp koo xamante ne nii li man tarakal mira ku bàyyi ak werante mooy aljidaal werante Allahu akbar ndax lu yées la waaw ak ka mën a reytaa day yàqtaa ba pare di jural ay ak mbañante ci biir xol yi waaw ku ko weddi laajal gaa yi nekk ci politique beeg oliganse yi côté match yeeg façon yooyu waaw di xëccoo kii moom man équipe bii wa kii wala kii seen fan yi dañuy mujj seen xol yi dañu duñu bëggante cofeel dañ amaloon seen bëggante seen diggante bañ duggee ci polémique ay politique surtout politique waaw waaw ay leader sàngam nàngam kii faral kii kii faral kee bu yàggee dootuñu ànd dañuy dem ba merante mel ni ay noon waaw mel ni ay noon yeneen ci may saa saa ne maa la maa garanti kër nag ci képp koo xam ne bàyyi nga almira mooy aljidaalo waaw yu werante waaw wa in kaana muhiqqa même bu dee ne yow yaa am dëgg ki ngay weranteel wala ñi ngay weranteel bul nekk di alimentaire la discussion et le werante non arrêteel fàttaliku li yonent way saa saa wax même bu dee yaa am dëgg arrêteel même bu dee après ñëpp dinañ ah saa ah saa yi ndege amul benn argument nekk fi di fontoon ñi quoi loolu xam nga xam nga sa xol moo la non fay non wan leen doo seen gis nga yooyu mooy engrenage la boo ci duggee boo may doo pare <clears throat> waaw te fu ngeen dajawaatee bëgg sulliwaat mbir mi waaw waaw politicien nangam kii nangam nangam nangam dinañ toog seen waxtu wi lépp ay waxtu yi waxtu ñu luubal ko ci loolu benn njariñ amu ci waaw di waxtaane ay deru nit ba pare fàtte seen bopp pour ñoom ñoo ñoo ñoo ndax kii wax loolu foog jàpp ne yow moom da ngaa waaw yonent bay sa sam ne nag maa garantir kër ci wàllu ajjana yi ci peggu ajjana yi ci biir ajjana képp koo xamante ne nii bàyyi nga werante même bu dee yaa am dëgg même bu dee yaa nekk ci dëgg ba ko ngir man ba ko ngir yàlla boo ko defee maa la garantir waaw tene ah man de rasulullah waxoon na lii naa bàyyi sallallahu alayhi wa sallam graw waaw non non non non c'est bon baax na baax ah <laughs> saa yi dañ koo gañee moo daan waaye uur tar gi la ne nga noppi ndax yooyu yëpp ay galgalu iblis la parce que lii yorente bay saa saam garantie la loolu la iblis bañ bëggul nga am ko daa bëgg yow nga bokk ki nga xam ne yaa koy wéttali ëllëg ki ñu koy wéttali ëllëg yow mal qiyaam ci biir safara waaw moo tax day fexe yu mel nii <coughs> te gaa yi duñ ko bàyyi mooy gaa yi ñu ko séqal buñ gisee mu nar a arrêté dañ koy gën ruux di ko dugal ay galgal yoo xamante ni wallahi bakkanam moom dañ ci mer bakkan bi day futt waaw ci toltulut nii waaye wow ñoo koy ko tuur ko way tama benn mbol de tël mu ne rës ngir nga doxal lu yonent way saa saa wax waaw boo ko defee moo la garantie lii waaw waaw gis nga borom bi la asar ba doon wax ida araada allahu bi abdin xayran fataha lahu baaba ilm baaba al ilm wa aghlaqa anhu baaba al jalal wa in araada bi abdin sharran fataha lahu baaba al jadali wa aghlaqa anhu baaba al ilm allahu akbar al armée <laughs> gis nga borom bi bu nammee ci jaam yiw da koy ubbil bunt xam-xam yi xam-xam moo koy préoccupé mooy waxtaanam mooy léppam waaw ci lañ imprégné wu moo koy ñor ci loo kese lay wax xam-xam alquran sunna ak yooyu yi jëm ci yooyu waaw loolu la koy ubbil ak xam ci yàlla ay xam-xam yoo xam ne ci yàlla lay jóge loolu la koy ubbil ba pare nag fermeel ko tëjal ko bunti werante waaw kooku la yàlla bëggal yi waaye bu ko bëggalee fafan seetaan ko ci maadu teen da koy ubbil buntu werante waaw ba pare tëjal ko buntu xam-xam moo tax bari na ñoo xam ne ñoom xam-xam werante lañ am mooy liñ jot xam tuuti bañ ko xamee c'est pour jàpp ko ngir di man a werante ku tëb waaw ngir wan ci plateau yi di wan ne du moroomu gaay waaw il maîtrise vraiment le sujet quoi waaw waaw waaw polémique rek sujet polémique rek ay gàmmu bidaa la am du bidaa waaw mu ut ci argument yu baax toog di toj bopp gaa yi waaw moo xam nag ci côté bu mu ci man di bokk ay yàlla taxul waaw léegi nag moom mu jàpp ne mu ngi ci xam-xam alors que newul ci xam-xama ah, ah non non non non non borom bi tëjal na ko buntu xam-xam ubbil ko buntu werante ci werante lay nekk tout le temps waaw moom xam-xama bi foo ko fekk day werante foo ko fekk mu ngi werante waaw toog di sikkar du ko def toog di tudd di jàng nii alxuraan du kooku kay xam nga ne mu ngi ci musiba ba pare nag li ci gën a yées mooy waa ji day foog ne mu ngi ci lu baax waaw parce ba muy werante ay hadis lay wax ak ay aayaat yooyu foog ne loolu da ko cee génne génnewula ci waaw parce que sa yéene baaxul waaw wal iyaazu billah waaw ndax alquran bul <coughs> mu nekk yiw ngir ñu nit ñi hudan wa shifa la nekk li nga xamante ne toroxtaange la ñi nga xamante ne nii mooy ñu ko weddi ak ñi xamante ne nii baaxul waaw waaw la xasra la <coughs> moom kay day nekk xasra ci ñi nga xamante ne nii gëmuñu yàlla kon nag affaire bi nañu def attention waaw surtout nous les sénégalais on aime trop trop nekk ci ay polémique ay vaine polémique yoo xamante ne nii loolu wallahi jaru ko waaw loolu loolu yëpp jaru ko est loolu ngay jënde digub yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw loolu ngay jënde digub yonent bi alayhi salaatu wassalaam déet kon nag nañu bàyyi werante ko ngir yàlla def ko ngir yàlla subhaanahu wa taala waaye bu dul dara ngir ñu bu yorante waaye saa saa man ñoom boole ñi nga xam ne ñun suñu àjjana garanti na ko waaw wax naa la nag lu yomb de wax ko ak a yomb <laughs> mais képp ku xam werante hein polémique yi xam na ne bu ci xasee dugg ngir mu génn ci te loolu day mel ni fa lay daje fa lay lu mën na bañ a añ bañ a nekk ci mbir mi rek wala ñuy lekk au lieu lekk ñu nekk ci waaw pare foo ñu gisante waaw ah, saay waaw waaw keroog ah, waaw rek ñu commencé waaw wal iyaadu billah yonent waxe saasaam nag maa képp koo xam ne nag ba nga werante googale ci rabadul janna ci enceinte ajjana ci wàllu ajjana ah, ci li nga xamante ne bàyyi nga eh, ji daal muy almira nekk li nga xamante ne mooy eh, polémique nekk di werante même bu dee yaa am dëgg mu ne deuxième wawi baytin fii wasatil janna waaye maa garantil kër ci diggu àjjana li man tarakal kadib képp ko bàyyi nar expliquer wa in kaana maziha même booy fo waaw waaw fo sen kenn du ko fooy waaw lu bon kenn du ko fooy <coughs> waaw même bu dee ne da ngay bàyyi ko bu ko def humoriste nga dangay wax nit ñi di ree reetaan loo nit ñi ba mu tax ngay créer ay mbir yoo xamante ne nii yaa ngi koo créer du dëgg nga créer ko ngir nit ñi di reetaan mu ne lool bu ko def même bu dee ne dangay foo di plaisanter lool bàyyi ko boo ko bàyyee man maa la garantil man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kër waaw maa la ko garantil ci diggu àjjana allahu akbar waaw léegi <coughs> kadib dafa garaaw waaw ah. kadib dafa garaaw waaye surtout nag bi nga xam ne mooy gis kër yi wàll yi ci suuf ci wàll yi pour ki nga xam ne daa bàyyi polémique ay werante ci diggu àjjana pour ki nga xam ne fen la bàyyi même bu dee day fo wax yu amul waaw moo tax yow nit ki suñu waroon na yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ñi gëm yàlla <coughs> hein ragal leen yàlla te ngeen bokk ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu dëggu leen dëggu ci say wax ciy jëflante nit ñi lépp sa nekkin boo ko defee dëggu même bu dee dangay ngay bàyyi nar yonent bay saa saam nee na maa la garantil kër ci diggu àjjana waaw mu ne wa bi baytin fii a'la al janna waaye maa leen garantil maa garantil kër ci kaw ajjana liman xasuna xuluqa xuluqa ñeel ki nga xamante ne moom ay ma rafet kii moo ci gën a kawele ndax la mooy boroom jikko yu rafet yi kooku dëppoo kooku moo fekk ci yonent bi saa dëgg dëgg sa la mu ne mooy wa innaka la ala xuluqin azim moo ko roye waaw te loolu mooy li gën a waaw mooy li gën a màgg mooy jikko yu rafet waaw moo tax mu ne nag gis nga lëkkaale bi suñu bunt bi baabu xusnul xuluq mooy xusnul xuluq moo nekk ci kaw waaw moo féete kaw lépp ndax dafa làmb lépp lu baax waaw gis nga yi mu wax nii bàyyi mira mu ngi ci bàyyi ay werante mooy moom dafa dugal ñépp ñépp la dugal bàyyi werante même bu amee dëgg kooku rafet jikkoom tax na du ko def du nekk di werante waaw du ko du dugg non non non non waaye rafet jikkoom tax na même bu dee day fo du wax lu amul waaw waaw nga wax ne màgget waajo <coughs> meer ba <coughs> yooyu wax waaw waaye nañ jàll <coughs> ay rafet jikkoom tax na dëgg kese lay wax waaw dëgg kese même bu dee day fo man na fo nii des fois waaye lépp lu muy génne ci làmmiñam même buy fo dëgg lay doon waaw dëgg rek kooku rafet jikko daa dugal yépp ba pare mu am lu kenn ci ñey amut waaw muy foo ko laal ci rafet jikko waaw di supporter loru nit ñi di fexe moom ay lori boppam di leen ko xañal di di leen ko fegal di nayyal xar kanam ci ñoom ba pare alhamdulillah di supporter seeni lor ay lori boppam ba pare lépp lu yiiw lu mu leen mën a indil mu defal leen ko yeneen tibay saar saam nag ne ki mel noonu nag ki rafet jikko moom fa gën a kawe fii jan janna laa ko garanti <laughs> moo moo tax ki rafet jikko moom yowmal qiyam <laughs> rafet jikkoom yooyu day tax bu ñëwee àjjana moom day trans moom day day day day rafet jikko yooyu koy yóbbu fa darajatul anbiya yi waaw mooy mu jege yonent yi même bu dee bokkul ci ñoom. allahu akbar di xéewlu ci seeni xéewul ndax moo tax borom bi wax ci aaya bi doon gis ne ñoon ñi nga xam ne mooy an'ama allahu alayhim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin la te siddiqina yooyu ñooy lii rafet jikko ñoo ci teb bi la gën a màgg waaw moo tax ñooy àndandoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw rafet jikko jooju allahu akbar kawe ci àjjana man maa ko ngir ki nga xam ne moom la ay jikkoom rafet kon baabu husnul xuluqi wallah kon bu ñu rafetal suñu jikko yi ñaan borom bi allahumma hassin xuluqana ah? nga def ko ah xalaq muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ngi lay ñaan nga rafetal suñu jikko yi def ko muy jikko yi ko dugg yonent bi alayhi salaatu wa salaam baatinan wa zaahiran loolu bu ko yàlla mayee yow may na la àddina ak alaaxira lu ko raw sax parce que loolu moom moo raw àddina moo raw alaaxira allahu akbar moo raw àddina moo raw alaaxira waaw ñooñu vraiment ñooy mafaatiixu xayri caabi yi nga xam ne ñooy ubbi yiw fu ñu mën a nekk waaw ndax ñoom ñooy donoy dëgg-dëgg yonent yi ah alayhimu salaatu wassalaam moo tax yonent way sa saam ki mu garantil fu gën a kawe mooy ki mooy ki rafet jikko waaw mooy ki rafet jikko kooku la garantie fa gën a kawe kawe kawe kawe ci aljinaanul ula allahu akbar allahu akbar kon lii yëpp day wone lan oh, kon daal nañu parfaire suñu dikko yi waaw kon liñ la waxoon ne waa mu nekk loo xamante ne jibil li yàlla wala rek muktasaba loo xam ne dañ la ci noon nga màgge noon nga mel noon nga kii wala rek loo xam ne da nga koy fàggu waaw loo ci man di def yow l'essentiel fexeel xam na nag lu mu ci man di nekk mooy boroom bi moo la koy defal de du ci sa góorgóorlu du ci sa dara fadlullahi la nañ ko laaj nag waaw moom mi nañu daalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim waaw lan moo ñu tee kon ñu ñaan ko ci fadlul azim waaw ne daalika loolee gis nga yu rafet jikkoog yu baax yii fadlullahi ngëneelug yàlla képp la waaw yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko moom yàlla waaw wallahu boroom bi dëgg-dëgg moom dul fadli mooy borom gëneel al-azim gu màgg gi kon nag yal nañu borom bi tout defal ñu lu rëy rëy rëy ci li nga xam ne mooy ngëneelam googu mooy nag axlaaqi nabiyyi waaw mooy jikko yonentam yi alayhi salaatu wassalaam loolee da lañu koy ñaan moom boroom bi mu daal di ñu koy defal waaw waaw ahmadi muhammadi pur waaw waaw allahu akbar yal nañu ko boroom bi defal